abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamis baabul muraaqaba asaani. an abi darrin jundub ibnu junaadata wa abi abdirrahmaani muaaz ibni jabalin radiyallahu anhumaa an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ittaqi llaha haythumaa kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuhaa wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin hasan rawaahu tirmidi rahimahullahu wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu nawawiyu rahimahullahu taala muy indi li nga xam ne mooy ñaareelu xadiis bi ci buntu bu bees bii di baabul muraaqaba bàyyi xel suuraale gi jaam bi war a suuraale boroomam ci ay jëfam ay waxam ay dalam te xam ne boroom boobu mu ngi koy fuglu waaw mu ngi koy surveiller saa su ne waaw dara nëbbuwul ci li mu nekke ginnaaw bi ñu gisee ci xadiis bi ci juutaay bi ñu génn xadiis bu njëkk bi bi mu ne woon fal awwal mooy xadiisu mawlaana Umar ibn al radiyallahu taala mu ñuy indil beneen ci yi nga xamante ni ñoo composé tool bi garab gi ñu nekk muy baabul muraqaba muy xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne asaani muy xadiis numéro soixante et un juróom benn fukk ak benn mu ne asaani xadiisu ñaareel bi ci buntu bi waaye di xadiis numéro soixante et bañ tàmbalee téere beeg léegi mu ne abi zar mu ne xadiis bii nag mu ngi koy jël ci Seydina Abu Dar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne ah, ibn mooy Jundub ibn Junaada waaw mu ne moom Jundub di doomi Junaada loolu benn wax la bu siiw ci turam waaye dañ cee wute waaw moom ñépp d'accord dañ ne mooy Seydina Abu Dar radiyallahu taala anhu waaye kantaa nan la tuddoon lii al imaamu Nawawi rahimahullahu taala euh, tànn benn la ci wax yi ne mooy Jundub ibnu Junaada am ñu ne déedéet Bariir ibnu Junaada waaw am ñu ne Bariir ibnu Jundub am ñu ne Bariir ibnu Ashraqa wala Ashraqa am ñu ne Jundub ibnu Abdillah am ñu ne Jundub ibn Sakan waaye nag li gën a siiw mooy bi al imaam an-Nawawi wax nii muy Jundub ibn Junaada ibn Sufyaan ibn Ubayd voilà ibn al-Waqi' ibn Haraam ibn Ghifaar bokkoon <coughs> ci waa euh, euh, Banu Ghifaar muy euh, waa Ghifaar am na nag ñu ne Jundub ibn Junaada ibn Qays la ibn Amr voilà loolu lépp ay wax la. ay wutale ci ki nga xam ne mooy turam waaye daal li ñu leer képp li ñépp d'accord moom boo ne sayyidina Abu Dharr saahibu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam moom ñépp xam ne moom mii la mu ne wa abi Abdurrahman <coughs> waaw ak beneen saxaaba lañ jëlee xadiis bi ci ñaari nit ñaari saxaaba ku jëkk ki wax na la abi Abdurrahman mooy ki nga xam ne baayam mooy baayu Abdurrahman nu mu tuddoon mu ne Muaaz ibn Jabal mooy Seydina Muaaz ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Aaid ibn Adi ibn Ka'b ibn Amr ibn ah, dem ba eh, eh, eh, ci waa mu ngi bokkoon ci waa Xasraj voilà ci waa Xasraj ci la bokkoon moom Seydina Muaaz ibn Jabal al-Ansaariyu al-Xasrajiyu al-Badriyu waaw Seydina Muaaz ah nga xam ne mooy yor boroom xam-xam yi seen drapeau yawmal qiyaam mooy ne ca kanam allahu akbar waaw <laughs> waaw inna mu'aadan kaana ummatan qaanitan lillahi haniifan walam yaku minal mushrikiin Seydina <laughs> Ibn Mas'ud moo doon wax lool <coughs> waaw gaa yi ne ko ah bi daa mel ni dangaa waaw alquran daa mel dana inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi hanifa mu répété waat ne in ka ne inna mu'aadan kaana ummatan qaanitan lillahi hanifa yaay ne ko waat ah sëriñ bi daa mel ne alquran inna ibrahima la wax de inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi hanifa mu ne leen Mu'aaz laa wax kunna nushabbihuhu bi Ibrahim alayhi salaam Allah <laughs> Seydina Ibn Mas'ud répété waat inna Ibra inna Mu'aaz dëgg dëgg Mu'aaz kaana nekkoon na ndax Seydina Mu'aaz dafa teel a génn àddina fële ca Sham ah ca Taa'uun Amwaas ci jamonoy Seydina Omar xalifa xilaafa Seydina Omar radiyallahu anhuma ci la génn àddina ca peste ba amoon fële ca bilaadu Sham Taa'uun Amwaas moom ak ñoom Seydina Abdurrahmaan non non ñoom Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarraah radiyallahu anhum Seydina Ibn Mas'ud ne ma ne man Mu'aaz laa wax inna Mu'aazan dëgg-dëgg Mu'aaz kaana nekkoon na ummatan moom kese lépp lu yiiw boo xam ne dangay ngay dem ci peuple ñu bari am ko ngir mën a incarner peuple moom loolu lépp jikko yu tedd yoo yële. di def ay ñoñ ñu nekk royukaay yooyu borom bi dajale na ko ci Mu'aaz waaw umma qudwa royukaay mu magga qaanitan di dellu saa su ne di toroxlu képp li li eh, boromam waaw akbar lillahi hanifan wëllif lépp jéng lépp jublu ci boromam mu ne taalibe yi ñun Mu'aaz laa wax dañ ko dañ ko doon nirule di ibrahim sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam allahu akbar allahu akbar mu ngi noonu de ah fekk na bépp xare bu yonente bi alayhi salatu wassalam xare fekk na ko badri la woon wa qad shahida al mashahida kullaha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon mu ne kon wa abi abdirrahman beneen saxaaba bi mu jëlee lii mooy abu abdirrahman di sayyidina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhuma ak sayyidina kon Abu Zarr ak sayyidina Mu'aaz mu ne an rasulillahi ñuy jëlee ci dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nañu wax bii hadis bi gàtt na dañ <coughs> wax baat yi ba pare après ñu ñëwaat ci insha allahu taala mu ne an rasulillah ñuy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam de nee na ittaqillaha haythuma kunt yow jaam bi ittaqillaha na nga ragal yàlla haythuma kunt foo mën a ne wa atbi'il hasanata wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'i del tofalee del def mu topp waaw as at saa boo defee lu ñaaw rek yow gaawal nga def lu baax alxasanata na nga def lu baax li topp lu ñaaw li rëcc rëcc bi jóge ci yow boo defee loolu de tamxuha mooy lu rafet li nga mujjee def dina effacer la nga xamante ne nii mooy lu ñaaw la nga defoon waaw mu ne wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin hasan waaw kantaa nit ñi nga xam ne borom bi waxoon nañ la nekk def tegu la ci désert yow kese ngay dund noonu mais dalaa booleeg ay nit mu ne ñooñu nag wa xaaliqin naas ñu ñooñee jikkoo wool ak ñoom comporté wool ak ñoom deel dund ak ñoom bi xuluqin ci ay ay ay ay ay axlaaq muy ay jikko xasan yoo xamante ne nii yu jéggi dayo la ci taaru yu taaroo taaroo waaw nit ñi del del del jëflanteeg moom del jëflanteeg ñoom li nga xamante ne nii mooy lu taaroo waaw bi xuluqin ay ay ay ay ay ay yoo xam ne xasan yu rafet a rafet a rafet waaw mu ne xadiis bii de ah, rawaahu soloon ko kan mu ne ak Tirmidhi muy al imaam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu taala wa qaala bi mu ko solowee nee na mu ne xadiisun xadiis la boo xam ne xasan bu baax ah boo gisee ca arba'iin yi bii ñëwoon na mu ne wa fi ba'd an-nusaxi xasanun saxiix ah muy xadis numéro dix-huit ba ca arbaina ya boo ko fàttale ko an-Nawawi yi rahmatullah alayhi foofu dana woon wa fi ba'd an-nusakh yi ñëw na nag ci lenn ci nga xamante ne nii mooy ni ñu riwaayaa ni ñu jële téere imaamu Tirmidhi bi ni ñu ko toxale yoo xam ne foofu moom dane ah, xasanun dane al imaamu Tirmidhi rahimahullah dane xasanun xadis bii de bu baax la saxiixun bu wér a ngi kon nag lii mooy li nga xamante ne ni mooy xadiis bi lii la ko al imaamu taala nii la ko indee léegi nag ñu a ñëwaat <coughs> ci xadiis bi nii euh, boo gisee al imaam nawawi kon an Abi Dharr Jundub ibn Junaada ah dane mu ngi jële ci Seydina Abu Dhar bi Jundub ibn Junaada wa Abi Abdurrahman Mu'aaz ibn Jabal hein mu ne ci ñoom la ko jële bi nga xamante ne nii ci la wax lii ne ñoom ñoo jële ci Yonent bi alayhi salaatu xam ne loolu boroom xam-xam yi dëgg la boo demee ci Sunanu yi bi nga xam ne ci leen di xadis bi al imaamu Tirmidi rahimahullahu taala dane bi mu ëndee xadis bi da koo jëlee ne xaddasanaa Muhammad ibn Bashaar qaal xaddasanaa Abdurrahmaan ibn Mahdi qaal xaddasanaa Sufyaan mooy as-Sawri an Habiib ibn Abi Saabit an Maymuun ibn Abi Shabiib an Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ittaqi llaha haythuma kunta wa atbi' sayyi'ata alhasanata tamhuha wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin hasan mu ne wa fil baabi an abi hurayra haaza hadiisun hasanun sahiih voilà waa baax dina sax a gox yi ñu waxoon fee après lam ca teg mu ne moom imaamu Tirmidi wa haddasanaa Mahmoud ibn Ghaylaan qaala haddasanaa Abu Ahmad wa Abu Nu'aym an Sufyaan an Habiib bi haadhal isnaadi nahwa waaw mu wax ba léegi ne Mahmoud ibn Ghaylaan mooy ñu doon wax noonu wax naa wax moom dana nettali nañu sunu Serigne Muhammad ibn Bashaar mu jëlee ci mu ne nettali nañu Seydina Abdurrahmaan ibn Mahdi moom mu jëlee ci Sufyaan mooy Sawri Sufyaan Sawri jëlee ci Habiib ibn Abi Saabit mu jëlee ci Maymuun ibn Abi Shabiib moom moo ko jëlee Seydina Abu Dharr mu waxaat beneen càllaleem bu mu ci am di jaare ci Mahmoud ibn Ghaylan mu jële ko mu ne nee na abu ki leen nettale mooy abu ahmad ak abu nu'aym nooy euh, abu nu'aym al a ibn Dukayn mu ne moom moo jële ci Sufyaan muy Sufyaan bi ñu la wax léegi ibn Sa'id a Masruq ath-Thawri rahimahullah mu jële ko ci yi mooy Habib bi ñu jóge léegi mooy Habib ibn Abi Shabib mu ne lu mel ni euh, sanad bii bu mel nii waaye déglu lim ci teg mu ne qaala Mahmoud mu ne Kanta Mahmoud ibn Ghaylan sama sëriñ boobu moom da ne wa haddathana Waki' beneen càllale boo xam ne da koo am moom itam xam nga sànq nii biñ jógee nee na wax kii haddathana Mahmoud ibn Ghaylan qaala haddathana Abu Ahmad wa Abu Nu'aym an Sufyan léegi nag xool beneen càllale bi ci am imaamu Tirmidhi tudd dana qaala Mahmoud Mahmoud da nee na ibn Ghaylan sëriñam boobu. mu ne wa haddathana hadis bi nettali nañu ko ba léegi Waki' ni Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi ah, rahimahullahu ta'ala moom mu ne an Sufyan mu jël ko Sufyan ath-Thawri bi ñu waxoon sànq ibn Sa'id ibn Masruq an Habib ibn Abi Thabit an Maymun ibn Abi Shabib nga gis ne même tallale bële la hmm, mu ne an boo boo commencé boo ñëwee ba ci ki nga xam ne mooy Sufyan ath-Thawri rahimahullah mi nga xam ne mooy madaarul xadiis xadiis bi mooy pivot bi da gis ne moom à partir de foofu nit ñi ñëw ñëpp moom à partir de moom ñëpp benn lañ mu ne rek léegi foofu kon euh, buñ jëlaatee Mahmoud imaamu Tirmidhi dañ sama sëriñ bi Mahmoud de ibn Ghaylan am na ci beneen càllale la ñu wax boo xam ne mu ngi ko jële ci Waki' Waki' jële ko ci Sufyaan ibn Sa'id ah ibn Sa'id ath-Thawri rahimahullahu ta'ala moom mu jële ko ci Habib ibn Abi Thabit an Maymun moom mu jële ko ci Maymun ibn Abi Shabib an Muaz ibn Jabal moom mu jële ko cette fois-ci au mu ne fële comme li mu waxoon Abu Dhar fii mu ne an Muaz ci Seydina Muaz ibn Jabal la ko jële an Nabi sallallahu alayhi wa sallam nahwa bu mel nii mu wax comme ni hadith Seydina Abu Dhar bi mu wax lu mel noonu qaala Mahmoud waaye nee na sama sëriñ bi nag Mahmoud ibn Ghaylan xam nga am na ci ñaari càllale boo xam ne <laughs> wax na la ko sànq ak bu mujj bi mu ne Kantaa sama sëriñ bi moom Mahmoud dane wa saxiixu xadiisu Abi Dar li li wér mooy xadiis Seydina Abu Dar waaw kon dangay xam ne kon xadiis bi nga xam ne dane lii nii euh, Seydina euh, Muaaz da koo jële ci yorentuwaay saa saa càllale yooyu euh, ak njuumte la lu koy wane <laughs> ñu ne bon li koy wane daa simple waaw mooy. imaamu Ahmad da koo solo parce que xam nga dana la euh, rawaahu euh, euh, at-Tirmidhi wa qaala hadithun hasan léegi sauf que imaamu Ahmad da solo te imaamu Ahmad rahmatullah nag moom bi mu ko ci yoon yu bari la ko indi indiwu ko benn place kese dane indiwu ko ci benn hadith kese dane Ahmad rahimahullah nañ mu ne haddathana nettali nañu Waki' moom Waki' sëriñam la voilà moo tax moom directement la jële ci Waki' gis nga imaamu Tirmidhi moom càllale mbaram demee ah ba muy wax Waki' nan la fan la jaar dane qad qaala Mahmoud sama sëriñ bi ne Mahmoud ibn Ghaylan dane wa haddathana Waki' te Waki' di daal li nañuy nettali an Sufyan mu jële ci Seydina Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri rahimahullah imam imam Ahmad nag Waki' taalibeem la non sëriñam la direct moo tax mu ne haddathana Waki' mu ne Waki' de moo ñu nettale qaala mu ne haddathana Sufyan Sufyan mooy ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri an Habib mu jëla ko ci Habib ibn Abi ah, ah, Habib ibn Abi Thabit an Maymun ibn Abi Shabib an Abi Dharr anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin hasan mu ne qaala Waki' lii moo ñu ci sol imam ahmad rahmat ibnu muhammad ibnu hanbal ne rahimahullah qaala waqi' mu ne waqi' nag nee na sama sëriñ bi wa qaala sufyaan mu ne sufyaan mi ma jàngal xadis bii de muy sufyaan ibnu sa'id marra am na benn yoon boo xam ne bam ñuy jàngal xadis bi dane an mu'aaz foofu dafa waxul abu dar ne mu'aaz la wax waaye moom mu ne waqi' ne fa wajadtu fi kitaabi an abi dar wa huwa as-samaa'u al-awwal bi nga xam ne ci la Sufyaan benn jour mu ngi jàngal ak xadiis bi ne an Muaaz wax càllale bi ba ne ci Muaaz la ko jële Seydina Muaaz radiyallahu anhu nee na man nag ma dem ah xoolaat sama ya ma note ya nga xam ne moom laa doon bind parce que loolu la ak bopp waaw kuy jàng da takk waaw xam-xam bi moom boo ko takkul sa demal toog waaw soit dabtu qalbin wala nga takke lan mooy di mokkal ak daptu kitaab ak di bind léegi ñun borom bi may nañu beneen mooy di enregistrer waaw yooyu yëpp façon takk xam-xam la bi ci jëm nag mooy nga boole ñett yëpp boobu moo gën a wóor parce que bu dee bu dee moom da ngay bind te doo ci dellu sawaay yow sa xam-xam boobu du la jariñ lu dul lu dul da nga koo tiim waaw te manoo foo nekk nag nga tiim ko waaw waaw alors que bu dee nag yow mokkal bi la mokkal bi moom moo gën a sax sur takk ba la mais sauf que mokkal bi mooy man ngaa jamut man nga juum waaw man nga juum comme Seydina Sufyaan mii mooy fii da ne moom da leen ko doon jàngal naan leen ne hadith bi de ci Seydina Abu Dhar la jóge waaye benn jour mu ne leen ci Muaaz Seydina Waki' nee na nag ba mu waxee lool fa wajatu ma dem vérifier fii kitaab yi ci sama téere ya ma bindoon la ma bindoon moom amaa te jële woon ko ci moom xadiis bii ma fekk fa an abi dar kene mbir mi kat ci sayna abu dar la waxoon booba wa huwa as-samaa'u al-awwal te mooy déglu gu mooy la ma jàppe woon ci moom lu yàgg la ma njëkkoon a déglu ci moom waaw moo tax xoolal imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi wallahi mu andi waa xadiis bi ci beneen fa ci beneen euh, wàll ah ah léegi bi muy indi mooy ci musnadul ansaar xadiisu abi dar al-Ghifari radiyallahu anhu ci la indi woon xadis bi ñu wax sànq waaye ci la indiwaat beneen bi mu ne haddathana Waki' wa Abdurrahman mu ne sayyidina Waki' Abdurrahman mooy ibnu Mahdi mi nga xam ne ñoom la càllale bi jaar sànq ba ñuy gis bu imaamu Tirmidhi bi an Sufyaan ñu jëlee Sufyaan muy ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri rahmatullah alayhi an Habib mu jëlee ci Habib ibn Abi Thabit mi ñu la wax léegi an Maymun mu jëlee ci Maymun ibn Abi Shabib ah an Abi Dar mu jëlee ci Abu Dar léegi qaala Abdurrahman mu ne Kanta sama sëriñ bi Abdurrahman man imaam Ahmad bi Ibn Mahdi taalibi imaamu Malik boo bële annahu qaala moom daa ne qaala qaala qaala Abdurrahman qaala qultu ya Rasulallah nee na Seydina Abu Dar lii la wax. boo demee ci version bi Abdurrahman ibn Mahdi bi jaar ci moom xam nga demee ki ma ko nettal mooy Waki' ak Seydina Abdurrahman ibn Mahdi léegi mu ne. mu ne qaala Abdurrahman mu ne Abdurrahman ibn Mahdi radiyallahu anhu dane rahimahullah dane qaala qultu foofu ci càllale boobu Seydina Abu Dar dane qultu ya Rasulallah awsini nee na dama ne yow nawal yàlla li daal di may waay kii ma waay nu mu tudd tee nga ma euh, conseiller ma laaye biir ma qaala mu ne ma ittaqillaha haythuma kunta ragalal yàlla yow Abu Dar kon danga maa laaj ma ma conseiller man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ragalal yàlla haythuma kunta foo mën a ne wa atbi'i sayyi'ata alxasanata tamhuha teel tofale di di def mu suivre di topp ak sayyi'ata boo defee rëcc rëcc bu lu ñaaw alxasanata da nga def lu baax palaasam tamhuha bu ko defee dina ko far da koy wa xaaliqin naasa te na nga eh, eh, eh, jikkoog nit ñi di dund ak ñoom di xuluqin ci ay jikko yoo xam ne xasan yu rafet lañ mu ne wa kaana déglul haddathana bihi waqi' imaam Ahmad ne lii de. Seydina Waki' de sama sëriñ bu nettali woon la an Maymun ibn Abi Shabib an Mu'az waaw doon ko jële ci Mu'az summa ginnaaw gi rajaa mu dellu ci mbir moom ne ah mbir mi dootul loolu voilà mooy Abu Dar bëli la voilà kon nag mu ngi noonu hein kon gis nga <laughs> affaire baa goog da gis ne kon dafa am ak def def la gu xew waaw boo xamante ni nii fi mu tàmbalee mooy ci Seydina Sufyan ibn Sa'id as-Sawri mi nga xam ne moom mooy Serigne Wakiya mi leen ko wax mi leen ko doon jàngal bu njëkk daan leen Abu Dar dem ba ci biir benn jour mu ne leen ah mu ne Mu'aaz léegi nag moom mu chercher dem Wakiya dem trouver ji ne ah, la mu la mu njëkkoon wax de kee la waaw loolu euh, doon woon Mu'aaz mais Seyna Abu Dar la loolu moo tax imaam Ahmad ne moom de moom nii hadis bii. Waki' ci boppam doon nañu ko jàngal di ko wax ne an abi Maymun ibn Abi Shabib an Mu'adh waaye summa ginnaaw gi raja'a mu dellu ci loolee loolu moo tax Mahmoud doo gisee ca si riwaaya imaamu Tirmidhi ba mu ne sama sëriñ bi hmm, mu ne sama sëriñ bi de was qaala Mahmoud wa sahihu hadithu Abi Dharr voilà mu ne hadith bii de mooy Mahmoud ibn Ghaylan ci boppam moom mbokku taalibe la kii mbokku kii taalibe imaamu Ahmad la voilà muy Mahmoud ibn Ghaylan rahmatullah alayhi al-Baghdadi voilà moom euh, euh, moo moo tax mu ne mu mu mën a wax lool ne wax saxiixu liy wér mooy xadiisu abi Zar te bi jaar ci na Abu Zar loolu mooy li dëgg insha allahu taala kon tey dañuy yem ni dugg nañ ci taxrij beeg yooyu ah eh, leeral lan moo eh, gën a dëgër ci mbir mi est-ce que daa jaar ci Seyna Abu Zar wala ak Seyna Muaz gis nañ ne li gën a dëgër mooy xadiis bi Seyna Muaz Abu Zar la woon Seyna Muaz bi loolu def def la la voilà waaye eh, ndax. li koy wane kon wax nañ la ko loolu mooy li nga xam ne mooy li gina dëgër voilà boo tax euh, kon nag bu al ne as-saani an abi dar jundub ne jundub ibn junaada wa abi abdirahman muaad ibn jabal loolu mooy daal daa bàyyi xel ke